خير دين ahousubillah min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala seyidina mohammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq di fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul Wafa'i bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen di woor gi weeru koor gi tàmbulee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak juróom-benn niñ leen ko waxe woon ñu fas yéene ànd ak yéen tey dalal suñu mbokk sëriñ Moustapha Guèye Badar ci tom bi nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun jàngat ko muy daruratu shumuliyati daruratu taf'ili shumuliyatil fiqhi muy war gi nga xamante ne dafa war ci ñu fexe ba wàllu fiqh al yi nekk loo xamante ne day matale ci côté yépp kon tomb bu am solo boobu incha allah sëriñ Moustapha Guèye Badar ci la fas yéene ànd ak ñun tey jàngal ko incha allah bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu tënk aslëf ci lu gàtt rek ci ay yëngutoom mu jànge alxuraanul karim ci dëkk bu tedd bii di Touba ginnaaw bi mu jànge alxuraan ba noppi tamit foofa ci Touba la tàmbulee njàng moom xam-xamam tàmbulee ko ci daara yi ji nga xamante ne moo nekk ci ndaam muy institut al waaye ginnaaw bi mu jàngee foofu ba noppi tamit mu bawoo fi dem fële Dakar Ndakaaru ngir lépp rek continuer am ci am njàngam waaye ci nekk gi mu nekk Tuubaa tamit boroom xam-xam yu bari yi nga xam ne yu ñu miin la yu ñu xam lañ ci côté boobu tamit ñu ci baree bari jaar na ci seeni loxo ñu mën cee tudd sëriñ Moustapha Mbay mën cee tudd sëriñ Xaari Mbay mu jaar fële tamit ci Gede kon boroom xam yu bari yi nga xamante ne ñoo nekk biir Tuubaa ñu baree bari jaar na ci seeni loxo kenn ku nekk mu tànq aslëf ci la nga xamante ne moom la la yàlla dénk ginnaaw bi nag la jóge fii ci Sénégal dem fële ca Maroc ci jaamiatul xarawiyyin ci benn faculté bu ñuy wax kulliyatu usuluddin foofee la jàngee moom tamit ba am fa diplôme bi nga xamante ne moom lañu fi sakku waaye mu am fa euh, master ci wàllu finance ak management ginnaaw bi mu jeexaleem njàngam nag la ñibbisi fii waat Sénégal di yëngutu rek ci wàll gi nga xamante ne ci la fekkoon maam yi ak waajur yi daan ci bay mu ciy bay moom tamit muy jàng ak jàngale rek mu nekk consultant financier et management waaye nag nekk tamit ab jàngalekat ci di jàngale wàllu diine di jàngale tamit wàllu finance kon moom mën nañu wax ne yëngutoom yépp génnul eh, tool bii nga xamante ne ci la fekkoon rek maam yi ak waajur yi doon ci bay kon ci tënk rek kooku moom la ñu dalal fii jataay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun nag ci tom bu am solo ni ma ko waxee léegi mooy matale goo xamante ne fiq daf ko matale ci lépp loo xamante dafa aju ci dundu doomu aadama bi fiqul islaam yi kon incha allah ci njaal benn waxtaan wi dana ñu andil euh, euh, risaala bi nga xamante ne maanaam diiney lislaam matale gi nga xamante ne moom la matale dunduk doomu aadama nga xam ne bàyyiwu ci genn wàll goo xamante ne maanaam gi wàll wàll yëpp yi nga xamante ne dafa aju dunduk doomu aadama rek wàll gu ci nekk euh, diine islam war wan na ko ca yoon wa nga xamante ne ca la war a jaar ba mën a mucc tey ëllëg euh, incha allah loolu mooy tom bi nga xam ne mooy njëkk ci waxtaan bu ci jógee tamit danañu indil euh, li nga xamante ne moo tax ba moo waral Euh, matale googu nga xamante ne diine islam da ko matale dundu bi ma adama lan moo tax nañ ko war a jëfandikoo jëfandikoo woon ko noonu su noppee ci loolu dana indi li nga xamante ne xaj na buñ ci jaaree incha allah niñ ko war a jëfandikoo danañ ko war a jëfandikoo noonu kon euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne lu aju ci tomb bi la incha allah euh, danañ ko fas yéenee baaxee ci waxtaan bi bu fekkente ne waxtu yi may nañu ko kon ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah. Euh, suba ci alxames ji ñu fas yéene ànd ak sëriñ Mouhamadou Kama Thiaw ci at-tawassul baynal mujjizin wal mani'in sëriñ Mouhamadou Kama caw moom la ñuy fas yéene daral suba ci alxames ji mu fas yéene ànd ak ñun ci ñaan ci barkeb diw ñi nga xamante ne dañ koy daganal ak ñi nga xamante nañ dañ koy aaye mu fas mu bàyyi koo fële ca Louga bokk ci waa kër sëriñ Abbas kon ngir njëkkante waxtu wi rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha Guèye Badar ci tomb bu solo bii nga xamante ne moom la ñuy fas yéene baaxi tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi tàmbalee sunu kàddu ci rafetlu jataay bii nga xam ni moom lañu ñu mu assasatul wafa boole muy liggéeyub lislaam muy liggéey boo xam ni ñu ngi leen di ñaanal li nga xam ni moom lañ ci namm suñu borom defal leen ko ci defal leen lu defal leen ci sax lu kawe seen njort ñu xëy na mu mën a dugg ci li ñuy wax ni képp koo xam ni tàmbali nga lu rafet ku ca roy euh, yool ba mën na la mën nga caa bokk kon yàlla na bokk ci liggéey yooyu te jàpp nañu ne it ni bokk na ci yi nga xam ne euh, dina jëmmal bëgg googu nga xam ni moom la sëriñ bi bëggoon xam-xam bëgg googu nga xam ni moom la euh, euh, dundal googu nga xam moom la sëriñ bi doon dundal xam-xam fonk googu fonk googu nga xam ni moom la sëriñ bi fonkoon ñooñu xam-xam ginnaaw loolu ñu sant kilifa yi nga xam ni ñoo fi ne ñu jiital ci alxalifatul aam li taifati almuridiya muy sëriñ Sidil Muxtaar du ñaan suñu boroom mu guddalu fanam euh, di it sant ki nga xam ni moo fi teewal maam Thierno Birahim di sëriñ Abbas Mbàkke du ñaan suñu boroom mu guddal fanam wéral ay cëram ba yéene yi nga xam ni moom la am liggéeyal ko mag ñi suñu borom kàttanal ko dëgëral ko ci loolu euh, sunu xelit mënta génn ci sunu kilifa gu baax gi nga xam ne moo fa jigéen bu yàggul kon ñu koy e, jaale waa Daaru Musi yëpp di ko fàttali mbokku l'islam al umma islamiyya gépp ndax taxawaay yi nga xam moom la taxawee yaakaar naa barab bi bu melee ni mu mel ci taxawaayam la barab ba ñuy jóge it e, mel na ni e, ci ab taxawaayam la kon taxawaay bu rafet rafet la Euh, fenn fu ci nekk waxtu wu ñu toll rek di ay jullit war nañuy fàttaliku loolu euh, ngir mu dool mu bokk suñu borom di ñaan suñu borom mu boole ko ci ay xasanaatam ginnaaw loolu ñuy sant it ñi nga xam ni ñoom la kilifa yi nga xam ne lañ fi fekk ñu bokk ak ñoom jataay bi euh, sëriñ Ahmadou ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ay kilifaam ñu ngi fi yaakaar naa ci biir jataay bi ñu ngi sant ñëpp li nga xam ne nag moo ñu fi dajale tey muy bunt yooyu nga xam ni dangeen ko ubbi muy bunti xam-xam ngeen boole ñu ci liggéey bu rëy boobu ngir ñu bokk ci ñi nga xam ni dinañu euh, wax lenn ci li ñu xam ci lu mën a jëmale al umma al kanam lu gën a lu mën a jëmale jullit ñi kanam lu mën a jëmale taalibe yi kanam ba ñu gën a fonk seenu taalibe gën a rafetal seenu pas-pas loolu nag ñu jukki ci ab tomb tomb boobu moo di eh, li nga xam ni mooy alfiqul islaami di ni ñuy àttee jullit ñi nga xam ni moo war a àttee dundu jullit ci tàmbali ba fam ba ba keroog mu fi jóge loolu dafay loo xam ni amul dara dara dara ci dund doomu aadama bi ci dund jullit bi lu mu bàyyi loolu nag dafa mel ni bu ñu seetloo fi ñu toll dafay mel ni am na ci jullit ni ñoo xam ni bàyyiwuñu xel ci ni lépp lu ñu wat di def rek lislaam mu nga taxaw ca wet ga ci digle walla ci tere kon loolu mooy nan la ñuy delloo siwaatee loolu ba nit ñi xamaat ko jàppaat ko gën cee góor góorlu loolu mooy li ëmb waxtaan wi tey ab jullit nag bu ñu seetloo ñeenti mbir yi mooy tënk jullit bi bu ko nangoo rekk doon ab jullit bu wér benn bi mooy ki nga xam ni moo wàcce lislaam ci ñun muy sunu borom suñu borom moomu kon balaa ab jullit a nekk jullit dina nangu ni kooku mooy boromam kattan yi nga xam ne moom la ñu lim yépp ni am na ko te ma tëddewu dara loolu jullit bi il faut mu nangu ñaareelu tomb bi mooy mu nangu ni it moom moomu di suñu borom ci kattanam ak ci mbaaxam la tànnale la tànnale koo xam ni moom lañuy ñuy tuddee Muhammad jagleel ko ay jagle am ay mbir yoo xam ne da ko teg ci loxoom ñetteelu tomb bi mooy mu nangu ni bokk na ci yooyu mu teg ci loxoom muy al wahyu muy alquran ak la nga xam ni moo ànd ak alquran di ko leeral ndax lépp di dugg ca biir ñeenteel ba nag kon mu nangu ne daf loolu loolu lépp moom mii di doomu adama moo tax mu jub dafa dañoo ko indi ngir digle al wahyu muy alquran ak sunna dañu ko indi ngir digle ak tere mu nangu digle yooyu ak tere yooyu nekk moom mu nekk mu nekk ci seen ron mu nekk ci seen biir kon ñeenti anaasir yooyu bu dajee rek nit kii day daal di nekk ab jullit loolu moo waral sëriñ bi wax ni maa ngi woo doomu adama yépp ci tawxiid waaye maa nga ca ndax moom lépp lu mu daan masa woote da cay jiitu wax ni maa ngi woo doomu adama yépp ci ñu jéem a xam seen diine muy attafaqu ndax attafaqu ak fiqh bokkuñu te noonu la ko sëriñ bi waxe waaye waxaat na it maa ngi woo doomu aadama yëpp ci tasawuf ak makaarimul axlaax mooy fexe ba defar jikko yi ñu rafet kon ñeenti ponk yi moom la sëriñ bi tënkee al ad'u ila al ilahi tawxiidi wa ma ra'aytu anhu min maxiidi lillahi ad'u bit tafaqquhi billah maylin li gayri wa kulli xubila lillahi ad'u bitasawufi maa makarimi l axlaaqi wa huwa samia kon ñeenti yi ma wax léegi dafa mel ni yooyu mooy tënk ab juli loolu nag buñu ko amee moo ñuy indi ci carte d'identité bi nga xam ne moom la sëriñ bi tëral muy sunu carte d'identité ñun ñëpp moo wax ni nahnu alladina la naluudu abada illa bi rabbina huna thumma gada ñun mu boole ci boppam ñun ak njabootam dugg ci biir ñun ñooy ñi nga xam ni duñu wékku fenn duñu wékk ci lenn lu dul suñu borom kon nag bu fekkee ne nit ki dafa jël léppam jox ko suñu borom yaakaar naa doxee ndigali suñu borom yi ak bàyyi yi moo cay jiitu kon lii rek mënu naa tënk li nga xam ni moom la bëgg waxtaane muy shumuliyatu alsharia al islamiya aw shumuliyatu alfiq al islami euh, mën na am sax li waroon a am bu amee laaj bi ñuy laaj ak waxtaan bi ñuy waxtaane mënoon naa ñàkk ndax ñu wax ni ndax jullit bi léppam lislaam ko war a àtte wala déet loolu yaakaar naa ab laaj la boo xam ni bu fekkoon ni jullit ñëpp ñu ngi tënku ci liñ war a tënku euh, yaakaar naa laaj boobu du mën a du war a am waaye bu laaj bi sampoo rek mooy kon dafa mel ni am na fu ñu bàyyee suñu warteef sunu diggante ñun ak engagement bi nga xam ne jël nañ ko sunu digganteek suñu diggante ak suñu borom ya ayyuha alladina amanu awfu bil uqud loolu yaakaar naa moom la suñu borom wax te loolu nag engagement la boo xam ne sunu diggante la ñun ak sunu borom ñun ñoo ko jël sunu diggante ak sunu borom loolu nag mu am lu tege sunu kaw kon muy sunu borom la war a digal sunu borom la war a tere ci lépp lu mën di doon nag ci sa dund gépp nag amul dara dara loo xam ne sañ nga caa génne sa borom ci sa dund kon loolu moo bëgg a nekk sunu waxtaan ñu tënk ko kon niñ ko waxee ci ñetti mbir benn bi mooy ñu dellu siwaat ci loolu nga xam ni moom lañuy wax ni noonu ñu waxee ne lisilaam matale na lépp ñu dellu siwaat ci loolu ngir leeral ko ndax wax la rek joo xam ni ñun ñii di jullit am na ci ñu ko nangu waaye ñun ñii di jullit am na ci ñoo xam ne xamewuñ ñi demee woon demee na noonu kon loolu ñu dellu siwaat ci leeral ko yaakaar naa dina am solo ba ca topp mooy ñu dellu siwaat leeral lan moo tax kon loolu bu ñu demee ba taxaw ci ni kon nangu nañ ni lislaam matali na lépp amul dara dara ci dundu doomu adama bi lu lislaam léeralut lijjantiwut kon lan moo tax ci jamono bi ñu toll mu am ci sunu dund lu ñu sañ génn lislaam wala loo xam ni boog lislaam da cay nekk ca ginnaaw am leneen lu ca jiitu bu ñu demee ba laaj lijjanti loolu kon ñu ñu delluwaat nag ci xëy na nan lañu mën a def yan misaal lañ mën a jël ci mën a dellu siwaat delloo seel lislaam palaasam ci sunuy xol waaye delloo si lislaam palaasam ci sunuy jëfin ak sunuy wax yi tomb bu njëkk bi kon muy chumuliyatu risala al islaamia wa xasa wa xasaisu tashrici al islaami muy nan la lislaam matalee sunu dund gépp sunu boroom dafa wax ne bis ni ko tey mottali naa mottali nag la wax ndax akmaltu la wax bis ni ko tey mottali naa seen diine bis ni ko tey xéewal yi ma war a indi ci yéen yépp matale naa ko bis ni ko tey gërëm naa diine joo xam ni moom la ñuy wax lislaam muy seen diine ngeen war koo def seen diine kon dafa mel ni bis booba ci la lépp mate woon amul lenn lenn ak fenn fenn foo xam ni ab jullit war na faa jëggaani lenn loo xam ni euh, diineem mataliwu ko loolu nag ci lu muy feeñ bi njëkk mooy lislaam diine la joo xam ni dafa matale ci euh, amul dat boo xam ne dañuy wax ni ba fa eggee fa la fa la fa la war a yem dañ ko war a sopp wala dafa amul loo xam ne dañ ko caa war a lijjanti matale googu lislaam matale ci wàllu googu nag ci ñaari mbir la benn bi mooy suñ borom moo ñu wax ni li ma atteloon nuux seydina nuux di yonent alayhi salaam li ma atteloon euh, yonent yi nga xam ne ñoo ko jiite woon muy seydina ibrahim ak muusa ak isa loola laa indiwaat mu gën a mat ma def ko muy lislaam kon dafa mel ni kon lislaam mooy xulaasatu mooy mooy tënk li jiitu woon lépp dafa mel ni daal dafay lu baax loo xam ni dañ ci daan jël xeet wu to xeet wu ci ne waxtu wa nga tollool ak la nga soxla ñu jël ci cuqati ca dara jox la jox ko nit jox ko ko tudde ko bi yonent bi ñu demee nag ba doomu adama lépp a mat ñu jël loolu lépp nag tënk ko def ko muy lislaam nga xam ni kon boo ko xoolee ci lu jiitu lislaam la fa doon baax lépp lislaam la waaye nag bi yonent bi sallallahu alayhi ñëwee nag suñu borom da koo mottali moo moo waral suñu borom wax ne al yawma akmaltu akmaltu jooju tàmbaleewul rekk ca bi suñu borom waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay tàmbalee ca la ko jiitu ba ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ba ba bi nga xamante ne nag yonent bee ngi fo fobu ngir génn àdduna mu bàyyi ñoo nag diine ju mat waaye nag bi muy bi bi mu egsee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu mate ci moom dafa mel ni foofu yi dafay beneen niveau ba day tàmbaliwaat mooy niveau boo xam dañ lay wax ni la lii di ñëw nag lii nga xam ne moom lañ jox yonente bi sallallahu alayhi wasallam te mu mat sëkk lii nag amul dat dat boo xam ne bu ci eggee dañuy wax ni dañ ko fay yeexale dañ ko fay yamale kon loolu mooy shumuliyatul islaami wala chumulu zamani lil islam loolu nag li koy leeral mooy aaya bi suñu boroom wax ni huwa alladi ba'atha fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihim wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim kon ñi ñëwaat ci ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak lu mu sori sori eh, risalal muhammadiya dafay valable ci ñoom bi misaal mi ñun ñii doy nañ ci sëkk ay misaal bi fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jugee ak léegi mat na junni at ak nangam te li ëpp ci sunu li ci ci sunu adduna ci loolu nga xamante ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam indi woon ci lañ koy attee kon day mbir moo xam ni yemul ci démb waaye day day mbir mu defar démb defar di defar tey te di defar suba ñaareel ba mooy lislaam it yëmul ci barab loolu li koy leeral mooy suñ borom moo wax ni li tunzira ummal qura wa man xawlaha kon yëmul ci makka waaye li wër makka lépp la fépp foo xam ni doomu adama nekk na fa rek lislaam mën na koo matale kon amul culture boo xam ne dañuy wax ni culture bii moo gën a méngoo ak lislaam bii méngoowut ak moom loolu amul amul suuf soo xam ne mooy nangu lislaam ak suuf su ko nanguwut amul it frontière boo xam ne dañuy wax ni ba fa eggee foofa la lislaam mën a yem kon loolu waaqeu li xew ci jamono mën na koo leeral ndax lislaam a ngi fii senegal niñ koy jëfandikoo ak lislaam ji nekk Makka ak lislaam ji nekk Maroc ak lislaam ji nekk pakistaan yaakaar naa am na ay wuute yu ndaw yu ci am ndax loolu li ko waral mooy lislaam dafa maanaam dafa am ci ci ci lislaam loo xam ne lu wér la lu sax la mu am ci loo xam ne dañ koo ubbi ngir muy man di euh, méngoo ak euh, euh, doomu aadama yi ci barab buñ man di nekk ñetteelu tomb bi mooy l'islam dafa matale lépp luy dund dund doomu aadama xam nga wax nañu léegi nii euh, suñ borom moo wax ni yonent bi sallallahu alayhi dama laay yónni ci ñépp wa ma arsalnaaka illa kafatan linnaas ci ñëpp laa la yónni kon bu fekkee ni ci ñëpp la ko yónni te amul benn culture bu war a mën a rejeter lislaam bu mënta nangu lislaam euh, kon ñu wax ni ñeenti mbir yi moo tënk jullit bi mooy alwax yu mu gëm alwax yu gëm almuuxi gëm almuuxa ilay muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëmit ni alxitaabu muwajjahun ilay muy discours bi nga xam ne moom la lislaam indi ci moom lañ ko jëmale kon il faut que bu dee dañuy wax ne jullit bi dafa war a gëm loolu il faut que loola it mu mën a mattali dundu jullit bi moom euh, moo tax nga seetlu ni lislaam ci dund doomu xaarul sax ba nit di doon doomu aadama mu doogay tàmbaleek moom xita al xitaabul islaam yi muy discours lislaam dafay tàmbali avant sax jullit bi di doon ab jullit avant di jullit bi euh, murit jullit euh, nit ki di di doon nit ñiy waxtaan ci yar dañuy dañuy wax ni euh, yaru doomu aadama mu ngi tàmbalee ci bala ngay am soxna sax fa nga war a tàmbalee yar mooy da war a seet ay waajuram seet soxna si ngay jël yow bu dee jigéen la it nga seet ki ngay àndal yu mel noonu nga xam ne kon lislaam a ngi tàmbali nit lijjanti nit ki laata nit ki di doon nit d'abord waaye bu nit ki commencé formé wu rek doon lu ñuy wax aljaniin l'islam dafay commencé jox ko ay ay cër jox ko ay droit nga gis ni aljaniin fi ne bu ñu ko rayoon ci l'islam dafay am lu ca war te moo ne euh, euh, euh, maanaam formé ba doon lu ñuy wax nit bu ñu bu demee ba nit ki doon nit ba commencé ba juddu dafa am lu ñuy waral ci waajuram ni ko kii kat dafa am lu war sa diggante mu ak moom mooy nampal ko defal ko nangam defal ko nangam defal ko nangam nga xam ne yi mënta ñàkk yëpp day taxaw jox ko muy ay droit kon nga gis ni noonu la toppee dundu doomu adama ba këroog doomu adama yi di fi jugee boo fi jugee sax l'islam du la bàyyi day lijjanti sa ginnaaw kon amul benn benn pàcc benn wàll ci dundu l'islam boo xam ni lislaam euh, ci dund nit ki boo xam ne lislaam lijjanti lu ko doomu aadama bi euh, boo loolu dafay boo ko seetloo dafay am sax yoo xam ne daf lay reelu ci jamono bi ñu nekk boo seetee ñoo xam ne dañuy taxaw di wax ni euh, dañoo war a am droit nangam droit nangam droit nangam benn bi biñ ci seppi léegi ndax moo méngoo ak li ñu doon wax muy droit de l'enfant par exemple ñu ni nit ki kat xale bi dañ ko war a utal ay droit seppi ko ci biir droit yi loolu euh, maanaam fekk na l'islam lijjanti woon loolu bu yàgg-yàgg waaye fi ñu am fi ñu amee problème ñoom mooy shumuliyatu euh, ar risala mooy ni ma ko waxee nga xam ne l'islam dafa lijjanti lépp te daf ko lijjantindoo benn yoon problème boobu lañ am ñoom mooy leen lu ci nekk dañ koo bëgg a cuqati te droit de l'enfant muy droit yi xale bi boo ko bëggee séparer ak droit yi yaayam ak droit yu baayam da ngay indi problème te boo dindee droit yi droit yi xale indi woo droit yu mag indi woo droit yu jigéen indi woo droit yu baay te boole ko lépp ñu méngoo dafa indi problème nga gis ni fan yi ci ginnaaw ñu ngi wax ni euh, euh, xale euh, dañoo def journée boo xam ni xale wërta liggéey ñu ñu ngi ci ñaax nit ñi wax yu mel noonu ci xalaat bi mën naa rafet ñu ni xalaat kat dafa war a jàng waaye loolu dafa am lu ko war a lu ko war a jiitu ci ci ginnaaw am lu nekk ci ginnaawam am lu nekk ci kanamam xale bi nga xam ne waajuram dafa toll ci euh, juróom benn fukki at nangam wala mu tawat moom rek la am amul kenn ku ko mën a jàppale ci ci ci ci doomu ci nit ñi euh, xale bi am fukki at ñett nga ne bu xale bi def dara bu muy bu mu liggéey bu mu ki na dem jàngi te féetewoo waajur wi fenn indi nga problème boo ko bëggee def looy du man a du mën a sotti li ko waral mooy dangaa bëgg a séparer ñaari mbir mooy baay bi dafa am ay droit am xale bi am ay droit ñaar yooyu nag ngir nga bëgg kenn ku nekk ngir ay droit am mën a ànd il faut kenn ku nekk nga lijjanti ba la mu fañ ko war a taxaw ñu taxaw ko fa bu fekkee ni waajur wi taxaw nañ ko fañ ko war a taxawoo am na système bu taxaw waajur wi boo nee waajur yi damaa bëgg nga jox ma sa doom sama sa doom ma jàngale ko kenn du ko bañ da ci sawar sax nag waaye bu fekkee lijjanti woo loolu bëgg nangu gone gi ci moom ni ko du fi du fi liggéeyee day jàngi te moom du xamul mu njàng mi fu muy yóbbu gone gi boo ko waxee boo génnee ci kër gi bu subaa mu def la ko neex kon eh, nga gis ni kon sumuliyatul islaam ni l'islam dajalee lépp noonu la wir mi war a demee bu ñu ko séparé rek problème am Euh, loolu it seetlu nañ ko ci li ñuy wax arrada xam nga droit boobu euh, lislaam jox xale ni na na waajur yi nampal seeni doom loolu la arfaan wax wal walidaatu yurdi'na na loolu la arfaan wax am na jamono boo xam ne dafa mel ni dañoo remettre woon loolu wax ni na na xale bi nampi leneen lu dul loolu waaye bi ñu doxee ba mu yàgg dindiwaat nañ ko ne xa na xale bi nàmpaat wenn waaye arfaan moom fa mu nekkoon rek mu nga fa taxaw wal walidaatu yurdi'na bañ ko dalee jàng ak léegi mësuñu ko sopp yow yaa demoon ba mu yàgg nga ne na xale yi bàyyi seen weeni ndey yii dem uti leneen lu ñuy nàmp nga demaat ba mu yàgg nga dellu siwaat ni déedéet la ma waxoon damaa juum nañ nañu leen nàmpalaat seen weeni ndey yi waaye arfaan moom fa mu taxaw rek ma ko fa nga gis ne al walidaatu yurdi'na nga xam ne su muleetul islam euh, nga xam ne l'islam principe yi muy teg moom du du du yëngatu yi ci ëpp du yëngatu euh, principe yi moom du yëngatu furuwa yi moom lañuy ñuy soppi ngir mu man a méngoo ak doomu adama yi euh, loolu dafay leeral shumuliyatul islam ak ni nga xam ne noonu la noonu la matale euh, dundu doomu aadama bi yëpp nit ak maanaam étape yi doomu aadama di jaar yëpp fenn fu ci nekk l'islam bi jënt na loolu lañ ci bëggoon a wax ñeenteelu tomb bi ngir tëj ci bunt boobu mooy ñu xam ni l'islam li nga xam ne mooy mooy démarche bi mu jël muy al manhajul islami manhaj la boo xam ni manhajun shamil l'islam du diine joo xam ni dafay lijjanti diggante nit ak boroomam rek yam du diine joo xam ni dafay teqale danaan diine ngi nii addunaa ngi nii àllaaxiraa nga nële déedéet l'islam dafa boole lépp Euh, kon loolu dam ci am benn misaal rek buñ ci jël ndax comme dañuy toll ci loolu léeg-léeg di ci waxtaan muy al islaamu siyaasi ndax lislaam ak di lislaam ak politique mën nañoo ànd kes laaj la laaj la boo xam ne dañ koy laaj fii ci senegal ñu bari am ci problème euh, ndax politique bi niñ ko gisee ak ni mu mel ak nit ñu jàngal lislaam Euh, te léeg-léeg mu mel ni ñaari mbir la yoo xam ne dañoo xaw a dañoo xaw a fénqaloo dañoo dañuy dañoo mënta ànd ñoom ñaar li ko waral mooy euh, li nga xam ni moom mooy politique bi ni ñu koy doxale fii ci réew mi moo méngoowul ak ni politique ak maanaam baatu politique ak li mu war a àndal ak ni ñu koy doxale ci réew mi bokkuñu dañuy day ñaari mbir yoo xam ne dañoo wute li nga xam ne mooy politique ak ni ñu koy doxale wute na li nga xam ne mooy lislaam it ak dégg-dégg biñ ci am am na ci ñoo xam ne dégg-dégg yi ñu am ci lislaam dégg-dégg yi na bu ñu boolee ñaar yooyu nag kon day indi problème dégg-dégg yi wi nga am ci lislaam bu xatee ba nga yemale ko ci barab mooy kër gi jàkka ji problème am kon dara faju ci politique it bu fekkee ne dañ koo yemale ci ay naxaatee ka pexe yoo mën di def ba li nga bëgg nga mën koo am ak nu man di doon baax na bu boobaa méngale ñaari mbiri day day day indi problème waaye bu ñu dellu siwaatee ci li nga xam ne mooy dëgg-dëgg politique dellu siwaat ci li nga xam ne mooy dëgg liggi lislaam ñaar yooyu jëm leen tàggale sax day daal di indi problème day mel ni benn yaram la woo xam ne da bëgg indi benn pàcc fële indi benn pàcc fële te du mën a sotti waaye nag foofu it am na benn sew sew bu ci ne mooy politique bii nga xam moom la ñuy jàngal ak politique bi nga xam moom la ñu lislaam indil bokkuñu politique bi ñuy jàngal fañ ko jëlee ak histoire politique bi nga xam moom la lislaam indi bokkuñu politique booba fañ ko jëlee dafa amoon histoire dañoo séddale woon ñaari mbir muy diine ak lañuy ñuy doxale adduna politique l'islam nag mësee su séddale ñaar yooyu politique bële fañ ko jëlee dafa am jamono boo xam ni ki nga xam ne waroon atte ci politique dañ koo joxoon autorité religieuse dañ ko waxoon ni ko li ngay wax ci kàddu suñu borom la jóge loolu nag lislaam mës doxe noonu sidna omar li ma la ciy misaal rek mooy sidna omar ibnul xataab radiallahu anhu dafa masa am bis ki nga xam ne moo koy bindal bind daal di wax ni ba mu bindee ba noppi war koo signé wax ni lii kat mooy li nga xam ni moom la suñu borom wan Seydina Omar ci lii muy bëgg a wax Seydina Omar ni ko déedéet effacel dangay bind ni lii mooy li Seydina Omar gis bu jubee ma dëppoo cee ngërëmul suñ borom bu jubul muy loo xam ne saytaane ma ko digal ak sama bakkan nga xam ni kon Seydina Omar mu ngi toogoon ci jataay boo xam ni jataay yonente bi sallallahu alayhi wasallam la wuute waaye séparé na ñaari mbir yi wa wane ni foofu kat dañ cee war dañ maanaam xel la ci war a doomu doomu adama war a jëf war a jëfe Eh, wëree suta indi maanaam nit ki taxaw ni man may atte ci turu yàlla loolu moo amul ci lislaam man may atte ci turu yàlla loolu lu lislaam indiwut politique bu njëkk ba nag ba ñu indi woon dafa amoon koo xam ne dafa taxawoon ni man may atte ci turu yàlla li ma wax moom la yàlla wax li ma waxut moom la yàlla bañ léegi nag bu ñu demee ba gis ni li nga waxoon yow dafa dëng wuute na ak li nit ñi bëgg day am problème kon la la yàlla wax dafa mel ni moom moo dandu fekk na mbir mi demewul noonu yow la nga waxoon moo dandu waaye la nga waxoon dafa jugul woon ci yàlla lenn rek moo jóge ci yàlla te loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam la ko waxoon kon foofu bu ñu lijjantee loolu rek boo méngale lislaam ak politique dafay daal di mën a dafay daal mën a yomb euh, kon démarche bi l'islam jël démarche la boo xam ni démarche bu mat la bu matale la dafay buy bu l'islam di atte di légiférer dafay jël yii yëpp en compte pas-pasu doomu aadama bi li ñuy wax imaginaire doomu aadama li nga xam ni mooy moom la ñuy wax al ibadat muy jaamu yàlla yi euh, li nga xam ni mooy jikko yi yi war a nekk ci nit li nga xam ni noonu la doomu aadama bi war a jëfandikoo jëflante ak moroomam al muamalat muy al muamalat al maliya muy sunu diggante ci wàllu alal li ñu war a séq nuñ ko war a séqe ak al muamalat al ijmaaiya muy soxna ak yu mel noonu yooyu yëpp l'islam da koy lijjanti euh, euh, nga xam ne buy jël buy légiférer dafay boole loolu lépp mu nekk benn du jël code de la famille teg fële jël code des code euh, droit des enfants teg fële jël droit des minorités teg fële du jël du déedéet l'islam du légiférer noonu dafay jël lépp def ko benn bu ko defee kenn ku nekk la l'islam teg da ngay da nga cey gis sa bopp la la nga ca war a am nga jël ko noonu la lislaam di di àttee kon bu fekkee ni nag nii la mbir mi deme mooy lislaam matale na amul benn barab bu ñu mën a dem te lislaam mënu fa àtte amul benn waxtu bu ñuy wax ni lislaam dafa daf dañ koo weesu wala dañ koo dépassé wala lislaam a ñu dépassé loolu mënta am démarche bi lislaam di di indi amul benn benn droit bu ñu war a dugal te lislaam jëlu ko en compte démarche bi l'islam indi amul benn démarche bu ko gën a mat bu loolu amee tey mu leer ci doomu yi kon dafay am nag lu war a lu ñëwaat ci sunu kanam ñun ñu war koo bàyyi xel muy kon loolu ndekete kon war na ci jullit bu nekk mu gëm ni l'islam dafa matal lépp ngir loolu li tax mu war loolu war ci moom mooy dafa am laaj bu ñu suñ borom laaj te tontu la kenn ku nekk war koo tontu sa bopp suñ borom dafa wax ne afa tuuminuuna bi ba'dil kitaab wa takfuruna bi baad daa mel ni ab laaj la waaye suñ borom ñu ko tontul ndax dañoo wax ni loolu bu ngeen ko defee la la la leen cay fekk mooy adduna jii ñu nekk bi ngeen ci gis gàcce goo xam ne gàcce la bu ngeen dul mën a fajal seen bopp bu ngeen jëlee dara ci bu ngeen bu fekkee ne da ngeen suqati ci téere bi seet la ngeen cay jël seet la ngeen cay bàyyi la la cay la cay topp mooy ci àdduna bii ñu ne dinaa leen ci teg gàcce goo xamante ni kenn du ko mën a lijjanti loolu nag aayal la boo xam ni suñ borom a ko wax dama koy bàyyi noonu ñu xool boo xam ndax méngoo na ak suñu situation léegi wala déet afa tuminuna bi baadi alkitabi wa takfuruna bi baad fa ma jazaau man yafaalu dalika minkum illa xizyun fi lxayati dunia loolu mooy àdduna léegi nag àllaaxira doogay ñëw kon euh, loolu muy lu wér lislaam lu matale lépp la kon jullit bi amul sañ sañ jël ci lii bàyyi la ca des lépp lañ war a jëlandoo al islaamu diinun shamilun wa kamil bu ñu waxee lislaam dafa ëmb lu bari muy al aqida muy ëmb pas-pas yi ëmb yu baree bari ñun ñu tànnoon ci nag al muy li nga xam ni mooy àtte sunu mbir yii ñuy doxal sunu àdduna Euh, lépp loo war di def rek euh, sharia al fiqh indi na ca indi na ca ab at loolu nag fiqh moom dafa am nu mel euh, li ma waxoon da ko sumuletul islaam mooy ni l'islam matale dafa ëmbaale kon ni fiqh matale su ma nee lislaam matale na rek kon mën naa ni fiqh matale na li li li fiqh war a wax lépp atte bu mu mën di doon ci lislaam fiqh indi na ko ba mu mat sëkk waaye fiq mag fiq nag boo ko xoolee baat bi ci boppam sax dafa am am na ñuy gëstu ñu wax ni baat bi ci boppam gisuñu ci ci yeneen culture yi ñu mën koo traduire traduction bu bu correct bu normal traduction bi boo waxee droit lislaam am na baat euh, euh, arab am na baat bu ñuy tudde droit dëgg-dëgg muy alxanuun muy droit boo nee euh, jurisprudence am na ñu koy tekkee noonu jurisprudence Euh, ci ci ci ci ci euh, arab euh, tekkiwul dëgg-dëgg al fiqh ndax jurisprudence boo ko seetee ci biir ci làkk weneen wi nga xam ne ci lañ ko jëlee muy tubaab jurisprudence benn pàcc la ci biir droit te te ci fiqh tekkiwul loolu fiqh du pàcc du ab pàcc ci droit moom mooy droit ci boppam kon nga gis ni baat bi ci boppam amul feneen amul ci beneen làkk loolu dafay indi dafay wane maanaam particularité bi nga xam moom la fiqh am baat bi ji boo ko seetee bëgg koo traduire ci yeneen làkk yi da ngay am problème waaw kon loolu rek dafay indi façon melokaan bi nga xam ne moom lu fiqh mel nga xam ne dafa wuute ak yeneen yeneen façon yi nga xam ne noonu lañuy ñuy attee euh, loolu nag ni ma la ci ma mën a joxe misaal ngir nga mën koo xam moo tax ma tànn ci yenn ñetti melokaan wala ñeent yoo xam ne fiq melo melo meloo na ko muy xasaisul fiq al islami benn bi mooy fa mu jugee fa mu jugee dafa am lu muy indi mooy fiq moom su mu jugee mooy ci suñ borom loolu nag dafa am lu muy indi mooy yow li la yàlla digal muy loi bi ñu teg ci sa kanam boo koy def nit ki taxaw ci sa kanam ak mu bañ faa taxaw ñoo yem ci yow ndax yow danga nga ciy wut ngërëmul suñ borom dafay wute ak chauffeur bi nga xam ne bu policier bi taxawee ci kanamam mu def li ko policier bi wax day takk ceinture bi am na ci taximaan yi xam ni ceinture bi ñuy takk maanaam dañuy tricher dañuy jël ceinture bi bës ko ci ci ci fi ñu ko war a def waaye du takku ci seen ndigg dañuy toog ci ceinture bi jël jël euh, buum gi takk def ko nii ci seen kaw ndax policier bu leen séenee gis ni maanaam mel na ni takk nañ ceinture bi moo ne moom xam na ni dañ koy tere dañ dañoo bëgg ci moom mu takk ceinture te mën naa am sax lu ko aar la lu ko aar lañ ci jublu waaye day tricher ak loolu lu tax muy tricher ak loolu parce que gëmul ni maanaam loolu fi mu jógee am na dara lu ko ci war maanaam benn lenn rek la gis muy obligation moo tax mu koy def mooy bu ko deful police bi dal ci kaw amande boobu ñu koy def rek moo tax mu koy def bu doon amande bi moom mu bàyyi mu jalgati damay dox bis ah, chauffeur bi mu àndal euh, ñu ngi jógee Touba di jëm booy génn njaareem am na rond bu fa nekk booy génn rond bi jub na waaye booy booy dugg si dafa xaw a dëng tuuti kii ñëw moom mooy xaw a jubbantiku ne police bi ne daa taxaw na la ca ginnaaw bi bi bi bi chauffeur bi di ñëw taxaw chauffeur police bi taxawloo na ko xam naa merloo na ko nag jël na ci moom dara bi mu noppee bi mu noppee ngir wan ko ni ko li nga ma li nga ma def man safuma bi mu noppee dafa sens interdit bi la jël fi fi ma war a jaar man fa la jaar nga xam damaa taxaw ba mu jàll moom maanaam ki nga xam ne tey mu ngi taxaw ci policier bi policier bi li mu ko doon tere léegi léegi bi mu noppee ba mu wóor ko ni bu noppee policier bi mënut a jotaat ci moom dafa daal di defaat ci saase rek la mu ko doon tere li ko waral mooy maanaam gisul ni am na lu taxaw ci kanamam ar raqaabal ilaahiya boobu muy auto contrôle bi nit ki war a def bi nga xam ne moom la shariat yi def ci nit woor ni mu mettee nga laqatu sa biirub néeg xiif lekk loo lekk man fay am sa frigo baar nekk sa biirum néeg am ndox moo mën a naan nekk fa nga lank bañ a naan te wóor la li nga def metti na li tax nga man koo def mooy dafa am beneen leneen loo teg ci sa kaw dafa am leneen loo teg ci sa kaw loolu nga teg ci sa kaw nag moo tax ba ñimewoo maanaam euh, ndox mi jege na la waaye nanguwoo naan li xiif nga waaye nanguwoo nanguwoo lekk moonte donte kenn gisu la waaye jëlee nag moom loolu wute nag li waa ji def ndax moom police bi doon wax ak moom mu ngi taxaw ci ginnaawam waaye wóor na ko ne weesu na ko bala moo jotaat ci moom boobu bala mu dellusiwaat ba muytul mu fàtte ko moo tax mu mën a jalgati kon lu luwaay yi nga xam ne moom la ñuy teg ak luwaay lislaam loolu mooy seen wuute masdaru masdarul fiq mooy fi lis fi fiq jógee masdarul ilaahi yi loolu nag daf koy jox hëy ba daf koy jox ak raglu raglu ko mu koy jox mooy tax ba nit ñi mën koo jëfandikoo ci seen biir i néeg ak si ak ci loolu nag bi lislaam bi lislaam dandoo rek lañu ñu ñàkk loolu nga xam ne loi bi ñuy teg kenn ku nekk da ngay defi pexe ba mën a lijjanti sa bopp rek bi ci topp mooy euh, xoolal euh, li ñuy wax euh, politique Sénégal 1960 lañ ñuy wax ni ci la ñuy jox indépendance 1960 ak léegi juróom fukki at ak nangam ci la toll juróom fukki at ak nangam. ak dastuur li ñuy wax constitution mooy ndeyi luwaa yi ci réew mi ci niñ ko waxee ndeyi luwaa yooyu soppi nañ ko ay yooni yoon maanaam ñeenti président lañ fi amaguna kenn ku ci nekk bi nga ñëwee soppi nga soppi nga def def def ko ni nga ko bëggee bi ci mujj mooy ki fi mujj te yaakaar naa ni noppee guñ ci ndax bi mu ko defee bari nañu ci àndut te ñu ci àndut am na ci ñoo xam ne suba mën nañoo doon njiiti réew buñ ko doonee lay njëkk a def mooy soppi ko defaat na leen neexe loolu nag li muy indi mooy danañ dem ba mu yàgg fii ak téeméeri at ci kanam fii ak ñaar téeméeri at ci kanam mu mel ni lañu doon attee nit ñi ci ci 1960 ak la ñuy attee nit ñi ci ci 2000 nangam wala 2200 wala 2300 day mel ni loolu moom day day mel ni yàlla ak yàlla loolu nag li koy waral mooy nday ci boppam dafa dul dafa dul sax loolu nag moo dalul lislaam lislaam moom nday ji ci boppam moo fa ne nga xam ne lu mën di soppeeku yaay soppeeku waaye moom nday ja toog kon lu nday jay soppeeku mën mënta nekk loo xam ne dañ cay dañ dañ cay lijjanti sunu tey ak sunu ëllëg li nday ja soppeeku rek loolu lañ mën a lijjanti sunu nday ak sunu tey ak sunu ëllëg te loolu rek ci la am ci fequl islaam bi rek ci la eh, li ci topp mooy eh, gis nga luwaay yi ni ma ko waxee léegi dañ am na ci luwaay yoo xam ne sax wax dëgg yàlla eh, léeg-léeg dañ ci li ñuy wax talaaxut da ciy am mooy nit ki daal ni mu ko neex rek noonu la koy defee mën naa tëj tey waa ji parce que démb daal gisoon naa ne waa ji moom ku ko tëjut indi problème problème am il faut ñu tëj ko te loi yi fi nekk moo koy tëj bu ñu demee ba yàgg ñu taxawaat daan ni waa ji il ñu tijjiwaat ko ndax lan ndax loi yi fi nekk kat euh, fa foo koy tegaat loi yi ko tëjoon démb moo koy tijjiwaat suba lu ko waral parce que parce que maanaam loi bi ci boppam fa mu tegee moo moo dul moo dul lu wér lu sax. nga xam ni waxtu wu nekk rek mën nga ko interpréter droit bi ju nekk li ñuy wax Sénégal constitutionnaliste man léeg-léeg sax ay reetaan la may def li ñu wax constitutionnaliste ci Sénégal bis bu ñu demee ba am problème mu constitution danañu woo ay nit wax nit ñii ñoo ñooy ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màkk ci constitution ñoom ñun ñëpp saa boo leen dégloo kenn ku ci nekk la ngay wax ak la sa morom di wax duñu bokk te bu ñu ko indee tey bu subaa ñoo ña doon défendre lii bu subaa bu ñu indiwaate leneen ñoom mën nañoo défendre contraire ko waral parce que fi ñu teg mbir mi dafa dul lu wér ay doomu rek ñoo toog seen biirum néeg defar seeni seeni i defar seen i loi indi ko ni lii mooy ndeyi loi yi bu ñu demaatee ba ëllëg ñeneen ay taxawaat ñele ñañ ñooñu noonu ñañ jàngaloon bu ñu demee ba yor seeni i xalaat ñoom ñoo indiwaat yeneen loolu nag moo daru lislaam kon loolu dafay lu mat a bàyyi xel ñetteelu euh, xasiya bi nga xam moo am ci lis ci alfiqul islami mooy li ñuy wax al muy interprétation bi nga xam ne jullit ñi am nañ sañ-sañu def ko ci biir alfiqul islami ixtilaaf bi ci am richesse bi mu créé ci l'islam kenn xamul nu mu toll euh, ma joxe ci misaal rek bu ndaw euh, si Ibnu Abbas daan na wax ni ixtilaaf bi nga xam moom moo am ci l'islam moo indi ruxas yi mooy yomb-yombal yi nga xam ne moom lañ indi léeg-léeg ci ci biir l'islam du awlu xunóot muy ñaan goo xam ne da koy def ci biir julli fajar am na waxtu wu ñu ko war a def euh, ñaareelu ràkkam bu noppee ca nga koy def waaye foofu am na borom xam-xam yu wax ni mën nañoo dem ba rukon ba pare doo koy def léegi nit ki nga xam da koo fàtte ci bu njëkk bi mën naa bu bu bu rukon ay ko dellu siwaat nga xam ne dañ koy ubbil nañ ko bunt boo xam ne bu ko fàttee ci ruku bu ko fàttee bala muy ruku maanaam bu ruku ba pare xelam dog ciy dem bu siggee mën naa taxaw def ko wuute googu nga xam ne moo am ci lislaam mu wuute googu nga xam ne moo am ci borom xam-xam yi moo permettre mu am loolu ndax bu amul woon loolu rek day indi problème noonu nag noonu lañ ko mën a jàppe ci yu bare bare bare nga xam ni euh, wuute googu am ci lislaam dafay xarwa dafay richesse boo xam ni kenn xamul nu mu toll moo waral ba fu jamono man di toll l'islam mën na koo lijjanti du problème wute bi am ci l'islam wute bi am ci fiqh du problème am na ñu ko bëgg def problème mais du problème wute boobu mooy richesse bi nga xam ne moo am ci ci am sharia te jamono ba nga xam ne lislaam danaan dox dëgg-dëgg nit ñi di xalaat demoon nañ ba egg sax ci am ay ay ay masala yoo xam ne dañ ko daan teg te mësta am xam ne dañ koy créer ay atte te amagut loolu ñu jàng fiqh am na ci biir téere fiqh yi masala yoo xamante ni da koy jàng bañ ko daan jàng sax léeg-léeg da lay def ay retaan da nga naan lii moom nu mën a amee lu tax ñu ko indil atte parce que amagul waaye loolu dafa daan tegtal rek ni nga xam ne moom la boroom xam-xam yi fonke woon diine ba dañu daan ubbi bunt yoo xam ne sax maanaam amagul amagul ay ay amagul ci ci waaqa waaye du tere ñu indil koy atte ñeenteelu tomb bi nga xam ni moo mooy mooy wane fiqhul islam yi lu mat la mooy dafa am ak yombal giñ ci dugal yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ni daawuñu ko tànn tànnloo ñaari mbir te tànnul ba ca gën a yomb ba ca gën a woyof ci doomu aadama yi te ay yusru nag ak taxawun bokkuñu ñaari mbir la yoo xam ne dañoo xaw a jege te bokkuñu maanaam ki nga xam ne dafa sàggan ak ki nga xam ne day wut luy luy woyof ci doomu aadama yi bokkuñu sàggante nag woote wuñ jëm ci loolu li ñuy woote mooy loo xam ne dafay woyofal jëmale ci doomu aadama yi loolu nag noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dunde waaw li su fekkee ne nii la deme lan moo tax kon maanaam lislaam ak fiq léeg-léeg ci ci sunu dund mu am luñ ko liñ ko seppi lan moo tax ci sunu dund ñun mu am ci wàll goo xam dafa mel dañ caa dañ caa seppi l'islam euh, ma tënk ci ñetti tomb yoo xam ne yaakaar naa ne bokk na ci yi ko waral benn ba mooy ak réer yaatu na ci jamono bi ñu ne réer gi nag ci ñaari mbir la benn bi mooy euh, ñi war a jàngi te jàngiwuñu ñi war a xam te xamuñu ñi war a xamlu te xamluwuñu loolu yaatu na lool nit nag li mu war a xam bu ko xamut dina jëfee safaan ba mën naa jëfe safaan ba waaye beneen niveau bi ci topp mooy ki nga xam ne dafa jug ngir jàngi waaye bi mu doxee tuuti yaakaar na ne li mu xam doy na mu ñëwaat toog ferankulaay muy ñaareelu niveau bi ñaar ñii nag ñoo ëpp ci réew mi ki jàngiwul kooku moom day laaj waaye ki ki toog ngir yaakaar ne xam na jëm na jàng ñaari téere ñett ñëw toog la waroon a xam xamu ko te buñ ko laajee mu fa séenee tontu kooku nag loolu mooy li ñuy wax al mu murakkab ndax dañuy wax ni réer moom ñaar la ki réer te xam ni réer na kooku dañ dañ koy boole ci ñuy war a xamal waaye ki réer te xamul ni réer na kooku mooy ki ki gën a garaaw ndax kooku moom dafay réer a kon euh, boobu loolu nag li mu indi bari na lool xoolal boo demee ci sunu ci kaw gi ci sunu dëkk yi fi mag ñi di baye li ñuy wax euh, asakay mbay fonk nañ ko lool moom daanaka lu nit ki am léeg-léeg nga gis koo xam ne sax la muy génne la muy génneel asaka matul sax bu asaka waaye da ko cay génne waaye fañ koy def ak nañ koy joxe am na problème dañ cay fay bor di ko ca fayu di ca leble di ca defar ay diggante yu baree bari lañ ciy dugal yoo xam ne bokk ci waaye la tax mu am mooy lañ war a xam ca du ca loolu xamuñu ko te leeral luñ leen ko am na loo xam ne xew na ci suñu penc yi ci miraas dafa am ñaari mbir ñaari problème ma ci seetlu benn bi mooy dañuy wax ni yenn kilifa yi bu ñu fi jógee dañuy wax ni euh, bu fi bàyyee ay barab ñu ne kër gii kat mooy këru mag moom euh, séddalewuñ ko yàlla daal séddale lépp séddalewuñ loolu waaye buñ ko séddalewul ñaari yow mi mag ñaari ñaari problème moo la mën a dal benn nga xam ni lii ñu la wax ne yaa ko moom moomoo ko nit ñee ko wax rek waaye moomoo ko ñu ne dañ dañu la wax mag moom yow nga xam ne du mag moom waaye mag jiitu la kon nga jiitu toog wala nga xam ni mag nga yaakaar ne yow nga gëm ni mag moom la nga jëfandikoo ko nga jëfandikoo ko ni sag moomeel boo fa jógee mu indi benn problème parce que sag njaboot nga fay jël dën dukka dëkkal leen fa boo fi jógee kaw ka la war a ka ka topp ci sa ginnaaw war a nekk ca barab ba bëgg génn njaboot ga mu indi ak tasaaroo te am na fi ay barab yoo xamante ni loolu am na fa nga xam ni kilifa ga fa nekk ba mu fa jógee ña fa war a ñi nga xamante ni ñoo ko war a donn bi ñu waree bi ñu waree ñëw jël kër ga njaboot ga fa nekkoon dañuy wax di fii kat la fi nekk lépp suñu bàyyee ko fi def te loolu mën naa am sax dëgg lay doon maanaam ya fa nekk lépp di ay du luñ mën a jëmmal rek seen seen waajur ko waaye barab ba ci boppam du woon barab boo xam ne seen bàyyam da ko da ko moomoon waaye abus de langage boobu nga xam ne moo ci am dafa indi problème euh, loolu nag bañ a jëfandikoo dëgg-dëgg wala ñu ñu ñu woyefal lenn ci ci nii nga xam ne doon la noonu la fiqh doxee dafa mooy indi mooy indi euh, mooy indi loolu euh, ba ca des mooy dangay seetlu ni ki nga xam ni bu ñuy séddale léeg-léeg dañuy wax nañ ana ñu bokk ndey ñu ne ñu ngi nii ñu ne ñoo bokk lii léeg-léeg ñu sedd ñu boole leen loo xam ni mënee su koo séddale séddale mënee su koo seddoo bu ñeen boole loolu nag nu nu muy demee dafa indi problème lenn benn euh, ñi nga xam ne ñoo ci ëpp doole féetewoo ko ña ña ña gën a néew doole am problème te loolu wute na ak adal adal al islamia wala boog ñëpp bàyyi ko noona ndax comme lu ñu bokkule te mënuñu ko séddoo kenn ku nekk di ko seetaan mu yàqu kon loolu ñàkk jëfandikoo dëgg-dëgg ni nga xam ne noonu la ko sharia waxee daf moo moo ko indi te loolu euh, tey bu fekkoon ni am nañu ay nit ñoo xam ni seen xam-xam dëgg-dëgg góorgóorlu nañ ci xam-xam ba fañ ca war a egg egg nañ fa te ñu bari ci réew mi yaakaar naa ni loolu du am kon benn bi ci njëkk mooy réer gi nga xam ni euh, yaatu na tuuti bi ci topp mooy dafa mel ni fiqul islam yi boo ko xoolee ci réew mi léeg-léeg nga ni est-ce dafa mel ni dafa dem ba yàgg mu mel ni dafa taxaw day mel ni doon dox di dox ba mu yàgg rek mu taxaw arrêté avancé tout masala mu bees bu amee du dégg borom xam-xam yi bari na masala yu bees yu am ci réew mi yoo xam ni borom xam-xam yi waxuñ ci dara wala boog niñ cey waxe mooy damay toog ci sama barab nit yëkkati nit xam na ma am na ci problème moom parce que dafa daf koo bëgg jëfandikoo mu woo ma téléphone ni ma nangam ak nangam kat laa bëggoon nga wax ma lan la ci yàlla wax nga wax ak moom yow sa digganteeg moom fekk ne moom problème boobu ma lay laaj fukki junni nit ñu ngi am même problème boobu waaye kenn leeralu leen ko fukki junni yooyu moom leeral nga ko mu ngi jëfandikoo l'islam waaye ñu ci des ñëpp xamuñu xamuñu lu ci àttab l'islam te la waroon am mooy loola ba mu amee nga xam ko nga nga leeral ko nit ñëpp jot ci nga xam ni borom xam-xam yi waroon nañuy daje di anticiper sax yi xew bu lu bees amee ñu ne nangam lu bees kat am na lan moo ci xalaatub l'islam ñu toog ñu ni xam-xam boroom xam-xam yi daaru musi ñoo wax ni fiq jàngat nañ mbir mi kat seet nañ ko bu dee loo xam ne dafa dafa laaj ñu seet nit ku am xam-xamam màcc ci euh, xam-xamu économie ñu woo ko bu dee koo xam ne dafa xam dafa màcc jëm ci euh, médecine ñu woo ñun ñëpp ñu woo leen ba dajalee seen i seen xel ak seen i xalaat ba xam mbir ma nu mu demee ñu ne loola kat lii la ci lislaam wax bu ko defee jullit bi du jëf dara dara dara loo xam ne xamul la ca la ca yàlla wax mais bu fekkee ne dañ ko doxalee noonu dafa indi problème te dafa mel ni nag dafa am dafa mel ni fiq da doon dox ba mu yàgg ci ci suñu réew mi da doon yàgg mu taxaw te nag fiq du luy taxaw dafay dox fiq al fiqhu euh, dynamique yi dafay dafa am ci wàll fiq goo xamante ni wàll wàll goo xamante ni dafay dox euh, ngir mooy mën a dimbali doomu aadama yi ñetteelu li tax ba léegi amul ba tey mooy Euh, ñun suñu réew yi lu man ñaar téeméeri at ci ginnaaw ñenn ñi ëpp na ko dafa am lu fi dugg lu ñuy wax colonisation colonisation nag ñi ko fi indi beneen diine lañ yoroon bi ñu ñëwee indi nañ fi seen diine indi fi seen i loi suñu réew mii Sénégal am na lu ñuy wax droit positif droit positif nag bu mu amee man léeg-léeg sax damay xaw a jaxal ndax bu bu positif amee xanaa beneen négatif bi mooy ban bokk ñun amoon nañ beneen bu ñu amoon ñun bi bi ñu ñëw ñoom istimaar bi muy ñëw muy colonisation bi muy ñëw fii ci réew mi am na beneen droit bu mu fi fekkoon ndax aali xaali Omar Fall fii lañ ko fekkoon Cheikhul Khadim fii lañ ko fekkoon ak ñeneen ak ñeneen fii lañ leen fekkoon ñuy attewoo ci leneen loolu ñu doon attewoo nag dañu koo jël teg fële indi beneen droit tudde ko droit positif ma ne kon xanaa beneen droit bi nga xam moo fi nekkoon moom moom lañ tudde beneen wàll ga ca des mooy négatif bokk kon Euh, nga gis ni euh, ah, loi yooyu ñu indi dafa indiwaat beneen problème moom it ci biir ci biir euh, ci biir dëkk bi boo demee ci yenn réew yi nga xam ni mënuñoo bañ a tudd lislaam boo demee fi mel ni Égypte su Syrie bi ñuy def seen droit dañu wax ni fu ñuy tëbbe fi ñuy tibb bu lu bees xewee ñu war koo indil àtte fi ñuy dellu mooy dañuy seet droit positif ndax loolu am na ci wala déet su amee atte ñu yem foofa su amut ñu seet ni nit ñi di dunde bu ci amee lu méngoo ak loola ñu atte woo ca su amut ñu doogay ñëw ci sharia al islamiyya nga xam ne sharia al islamiyya mooy ñetteelu position waaye loolu garaaw na de waaye am na lu ko gën a garaaw ñun ñun suñu bos ñun kenn tudd ci sharia al islamiyya ñun bi ñuy atte fii sharia al islamiyya sax amu ci wàll far benn nga xam ni kon boo demee ci réew moo xam ne li la war a atte boo amee problème li lay atte yow muy li nga gëm amul amul benn référence bu ñu def ci texte yi ni sañ nga cee atte woo day di indi beneen problème kon loolu day tax ba jullit bi moom it day am problème ki nga xam ne xam na dina xam ne am na leneen waaye ki xamul moom day yaakaar ne kon l'islam moo réglé problème boobu moo tax ñu indi beneen texte ngir mu réglé ko alors que demewul noonu l'islam lu lépp la waaye te texte bi fi nekk moo bàyyi lislaam fële kon ñetti mbir yii boo ko seetee bu ñu ko dajalee mooy réer gi nga xam ne am na ci ñaari niveau ñi war a jàng jàngiwuñ ak ñi jàng te seenum ñu toog lijjanti mbir yi ñaareel ba ñi xam te seen xam ñi ñu yemale ko ci seen néeg ak ñi sa ña ñu xam ñetteel ba mooy texte yi nga xam ne ak luwaa yi ñu indi te luwaa yooyu méngoowut ak sunu diine te mu ñuy àtte te ñu nangu ko ñetti mbir yii moo waral bu ñu taxaw di laaj laaj bi ndax lislaam mat na wala déet fekk lislaam mat na waaye dañ koo jëfandikoo kon ngir euh, waa doxantu ak waxtu wi ñu tënk rek ci tomb bi nga xam ne mooy mujj mooy kon bu fekkee ne nii la demee nan lañuy def kon ngir matal ngir mottali euh, ngir fexe ba lislaam ëmb suñu dund gépp sharia ëmb suñu dund gépp fiq ëmb sunu dund gépp li tax may laaj loolu mooy bu dee ci politique la yow mii def politique danga am ñaari dañ lay wax ni la yow libéral nga wala socialiste nga wala communist nga xewi na sax léegi wala yeneen ak yeneen waaye doo dégg ñu wax la baatu lu jëm ci lislaam kon yow bu fekkee ni da ngay def politique kon da ngay yaakaar ni da ngay war a nekk libéral wala nga nekk démocrate wala nga nekk social wala socio démocratie yu mel noonu baat yooyu lañu jaxase rek waaye ñett yooyu lay doon courant yooyu lay lay doon comme yooyu loolu nga dégg te waxuñu la l'islam kon day mel ni kon l'islam moom foofu yoonam nekku ci boo jëlee ci économie dañ lay wax ne la est yow marxiste nga muy est maanaam ni nga xam ni noonu la ñuy daan doxalee économie bi ca Russie loolu daanaka moom it bi na communiste nga wala libéral nga euh, keynésien nga wala yow ni Adam Smith doon waxee noonu nga gëmee wala libéral nga wala néolibéral yu mel noonu nga xam ne yooyu ay xalaat la yoo xam ne ci wàllu économie la jëm waaye du ñu la wax mukk ni islam xalaatee économie te comme yow da ngaa jànge woon économie bi ñu lay jàngal mosuñu laa tudd l'islam kon da ngay ni moom économie moom l'islam waxu ci dara yow mi jànge woon finance bi nga koy jàng dañ lay jàngal nan la ñuy doxalee banque yi nan la ñuy doxalee intérêt yi nan la ñuy waxee dañ lay wax ne la dërëmub tey mënta yem ak dërëmub suba kon comme dërëmub tey te yem ak dërëmub suba dërëmub tey moo ëpp dërëmub suba lay dox ci diggante bi mooy justifier intérêt bi nga xamoon la banque bi di teg ci sa ci sa ci li ngay leb noonu lañ koy doxal noonu lañ koy waxee le franc d'aujourd'hui franc wu tey bisu xaalisu tey maanaam dañu lay wax ne téeméer loolu niñ koy liñ koy leerale nañ la koy misaale mooy dañ lay wax ni la boo yoree téeméer tey li nga ci mën a faj li nga mënoon a faj ci téeméer fukki at ci ginnaaw mënoo ko faj ci téeméer ci tey jii xam loolu xaw naa méngoo tuuti ak euh, li li am loolu nag ci lañuy ñuy dëgg ba justifier la ni la kon man mi la jox sama xaalis tey war naa am sañ-sañu laaj la lu ëpp li ma la joxoon tey ndax li ma la joxoon tey boo ma ko joxaatee suba duñu ñu tolloo ñoom ñaar comme noonu lañ la jàngale na noonu nga formé woo ñu jàngal ni banque yi di doxe boo demee ba war a jëfandikoo euh, financement doo poser sa bopp problème est-ce lii l'islam wax na ci wala dara wala déet parce que mësuñu laa wax ne la l'islam wax na ci dara kon théorie yu mag yépp dañ cee seppi loxob l'islam te ñu ëpp ci ñi ñi ñun ñii di jàng li ñi ñuy jàngal lii lañ ñuy jàngal boo di jàng bu la nit ne économiste la jàngul économie islamique li mu jàng mooy yii ma wax nii mooy ki euh, lan la wax kenn su wax ci nàngam lan la euh, Adam Smith wax ci nangam lan la diw wax ci nangam ñooñu nga xam ne ay occidentaux lañ lan lañ wax ci seen économie est-ce que man libéral la wala déet ñii politique ci réew mi boo leen laajee ñu ne la man socialiste la wala libéral la nga xam ni kon courant yooyu kenn mënu koo génn loolu nag dafay problème day mel ni kon dañuy yow mi jullit da ngay da ngay xalaat ni kon dafa mel ni am na problème yoo xam ne kon lislaam lu jëntiwu ko lu jëm ci politique yoonam nekku ci lu jëm ci économie yoonam nekku ci lu jëm ci finance yoonam nekku ci lu jëm ci banque am nekku ci fekk na demewul noonu yëpp la l'islam indi waaye damaa wax ne dafa am ku dox suñu digganteeg lislaam te am def na fi ñaar téeméeraat wala mu ko ëpp te kooku fa séeniwul ñu xam dara ci lislaam te ñun ñi nga xam ni ñoo waroon a xam la l'islam effort ñu waroon a def ngir ñu bari ci ñun xam ko ba xóotal ko ndax ñu mën a yaatu ci réew mi ñu nit am na fu mu dese ci ñun ay benn benn lañu te ay junni junni lañu waroon a doon li ñu wax ay borom bi xam-xam ay benn benn lañu ci réew mi te ay junni junni lañu waroon a doon bu ñu doon ay junni junni dëkk boo dem fekk fa borom xam-xam boo xam ne loo wax ña fa nekk mu mën leen a leeral seen diine ba mat sëkk yaakaar naa bu boobaa li ñu war a xam ci seen diine dinañ ko xam waaye bu demee noonu nag problème lay am te loolu mooy mooy mooy waxawal muslim Euh, kon dafa am loo xam ne dinaa ko dinaa ko sote ci waxtaan wi ndax waxtu fi mu toll ma jëloon rek benn tomb wala ñaar ngir joxe ci misaal ci matuk l'islam mënoon nañoo waxtaane économie islamique yaakaar naa comme barab la boo xam ne barabu xam-xam la euh, du ñàkk ngeen woote fi nit koo xam ni daf leen di waxtaan waxtaanal ci économie islamique te mu xóotal finance islamique banque islamique yeneen yi ci des yëpp yooyu yëpp barab ay ay tem la yoo xam ne dañ ko war a traité waaye mu bañ a nekk loo xam ne lu superficiel la dañ ciy jaar rek jàll waaye mu nekk lu ñuy xóotal mu jël ci benn wala ñaar benn bi mooy al waqf waqf de bi ñuy jàng fiqh ci téere yi jàngoon nañ ko waaye ñu ëpp ci ñun bi biñ ko jàngee foofu rek la yam man bi may xam mësumaa xam fii ci senegal waqf bu wér waqf bi ma fi xamoon mooy waqf bi nga xam moom la Serigne Mourtala bindoon ci kaar yi ñu bari it buñ ko xamee ci réew mi foofu lañ ko xamee waqfu lillah loolu la bindoon ci kaaram yi mu yoroon te waqf kat ndekete mais kii bi muy wax léegi wax na sëñ sëñ Kara wax na léegi jaamiatul xarawiyin jaamiatul xarawiyin bañ ko sosee ak léegi euh, damay bañ a wax ndax dat ba fàttalikuuma ko waaye li mu lu néew néew mat na juróom-ñaari téeméeri at damay bañ wax ne mat na junni waaye mat na juróom-ñaari téeméeri loo xam ne mat na juróom-ñaari téeméeri xam lu ko taxawal waqfu bii may wax moo taxawal jamiatul xarawi ak yeneen ak yeneen nga xam ne tey ka ko defoon ba mu faatoog léegi mat ëpp na juróom-ñaari téeméeri at te moo ne yiw woowu mu ngi koy fekk fa mu tëdd bis bu set ku fa jàngee rek li may wax bu amee ku ci jariñu moom am na am na ca cir loo xam ne nag nit mën na koo def mën a def junniy at boo faatoo sa ginnaaw junniy at mu mën laa njariñ la di la fekk fa nga nekk yow yow sa doom nga am njaboot gu la ñaan la nga bañ koo am ñoo yem ci yow ndax lu baax la ngay def moom dafa la lay fekk sadaxa jaariya kenn ku nekk dégg na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne bu bu nit ki faatoo am na yuy dog ci moom yëpp ay dog ci moom ba mu des ñett yi na ci lëm ci lim muy as sadaxal jaariya sa daxal jaariya ñi koy tekki nag wax nañ ni al waqf ci la bokk waqf nag mooy lan mooy nga jël sa alal doo joxe da ngay joxe alal ci yoonu yàlla waaye nday alal ja day day des ni ma koy misaale ndax ci misaal ci lay gën a leere damaa am juróomi kër yoo xam ne dama koy luyee ndakaaru kër gu ci nekk am na ñeent fukki junni yi ciy génne ma ni ma jël ma ne ñeenti kër yii kat samay kër a bii nag jël naa ko def naa ko waqf lillah def naa ko ci yoonu yàlla ñeent fukki junni yi fiy génne yi weer wu jot nañu ma ko defal ci daaray Alxuraan ja nekk daaru Muxti boo fi jógee sa njaboot du ñu donn kër ga la fay jóge ca kër fii kër gaa ngay mën a am di fa nekk ñeent fukki junni yooya day delluwaat ci daara jot loolu mooy waqfu lillah façon yu baree bari la dama cay joxe rek misaal moom waqfu moomu nag li tax ma ma jël ko misaal dafay outil boo xam ni lañ ci mën a lijjanti tey dafa bari te ñun dañoo bari problème te ñu war a war ko utal ay solution barki démb damay déglu ci rajo bi ñu wax ni dafa am benn mbooloo moo xam ne dañoo organiser match de gala mooy match football boo xam ni am polo dañ caa dajale xaalis bañ ko dajalee nag dañoo jël lenn la ñu def ñu jox ko équipe bu football ya la ca des ñu jëndee ko juróom nangami tonni ciment jox ko jumaa ja nekk ca wet ga ngir ñu tabax ak ko xanaa loolu de war naa doy waar waaye jumaa ja moom kañ ka nga xam ni moo nekk ca jumaa ja moom lijjantiwul fa xaalis ba jógee ni mu li muy lijjanti mooy nu muy def ba jumaam taxaw ndax ba mu fa ba mu ko tàllalee yàggee tàllal loxoom dafa yàgg man na fukki at bis bu set mu teg ca buntu jumaa ja ak kees ni gaa ñi nañ leen ci dugal xaalis ngir ñu tabax jumaa ji ku fa romb fukki dërëm nga fay dugal kon mu demee ba mu yàgg gaa yi indil ko juróomi tonni ciment ni ko tabax ci jumaa ji du lijjanti fu tonni ciment yi jóge waaye fii la jóge xaalis ba fii la jóge yaakaar naa ne li tax mu nangu ko bu ñu lijjanti woon suñu bopp ñun loolu du am kon borom alal yi am ay kër bari na ci ndakaaru ki yor yor alal joo xam ni mënoon nga caa def waqf boo xam ni da dañ koy defar dañ ci dañ ciy tabax jumaa di ci taxawu nit yi daara yi loolu waroon naa mën a am ñaari am nañ am nañ problème ci ci réew mi mu lu ñuy wax chômage ñu bari ci ndaw ñi am mënuñoo amuñu fu ñu lu ñu jàpp wala gëm nañ ñi amuñu ci luñ jàpp bokk loolu sax beneen mbir la am nañ gëm nañ ñi daal amuñu ci luñ jàpp loolu fi ne manee son na ko lijjanti misaal may joxe rek mooy nañ jël cent millions ni cent millions yi kat dañ koo def fu waqfu lillah liñ ci jublu mooy la ci euh, ñu ñu ciy tabax ay jumaa cent millions boo ci tabaxee jumaa jam war ja mel na mu war a mel benn jumaa rek boo ko tabaxee mu jeex mu jeex bari na jumaa yoo xam ne la cay dem ëpp na cent millions waaye cent millions yooyu suñ ko tegee ci barab ni léegi kat kon comme cent yi dañ ci bëgg ay jumaa ni ñuy def mooy dañuy wut créer benn entreprise wala ñu wut ay tool wala yu mel noonu loo xam ne day jur xaalis ñu jël cent millions yi def ko ci xaalis def ko ci loola at mu jot ñu taxaw ni ah lu lu mbir mi jur ñu ni jur na jur na fanweeri million cent yi muy nday ji mu nga toog ñu ni jur na fanweeri million mooy bénéfice bi ñu ne kon bénéfice bii jumaa sàngam lañ ca war a tabax wala jumaa sàngam lañ cay eggale muy misaal wala boog fanweeri millions yi juróomi daaraa nga ci barab sàngam lañ war a dundee ñu la war a doon cib xaalis ñu séddale leen ko ñoom boobaa di nga régler ñaari problème régler nga daa jumaa ji moom xaalis ba muy ba muy am dina leer dina dina lew waaye ñaareel ba it e, maanaam chômage bi nga xam moom la ñuy wax di nga ko régler ndax société boobu nga créé ay nit ñoo cee liggéey te xaalis boobu day sax nga am beneen beneen beneen avantage nag mooy yow mi nga xam ne yaa taxawaloon loolu moom boo fi jógee boo fi jógee ñu ñaanal la ak ñu bañ laa ñaanal la ci yem yow sa jëf moo lay ñaanal moo lay fekk fa nga nekk ba ci topp wax naa léegi ni am nañ problème ci xam-xam ndax ñe ñaari am bari na ci ndaw ñi am yéene wut xam-xam waaye léeg-léeg bu fekkee ni kër gi dafa am lu fa war a nekk lu la fa war nga bi nga juddoo ba bi nga amee ñaar fukk at ak juróom ci yori kay yori këyit di dem ak dikk ci lañ la xame waa kër gi ñoom it dañoo soxla sa loxo ci kër gi loolu ñu ci bari bu yàggee wax dëgg yàlla ni ngay def mooy dagg njàng mi ngir wuti lu mën a lu mën a saafara jafe-jafe yi waa kër gi kooku nag léeg-léeg dina nekk nit koo xam ne bu ñu ko jàppale woon ci xam-xam lu nekk la mën a doon ci xam-xam waaye da ko fa naan ñukk di lijjanti problème yi àdduna loolu kon bu fekkoon ne waqf bii niñ ko war a doxale ni ma ko waxee doxewal nañ ko noonu mën nañu am waqf boo xam dañuy wax ne lii kat alal la joo xam ne dañ ko fay teg muy comme li ma waxee léegi cent millions yoo xam dañ koo teg fii créé nañ benn wax fu lillah la la ciy juddoo at mu jot bu matee ñaar fukki million nañ ci jël juróomi xale yoo xam ni seet nañ ba xam ne ñii ku leen ut yóbbu ñu am xam-xam dinañ ko am far force ñu taxaw leen ci ñu wut xam-xam nit ki nga xamante ni soxla soxlay këram mooy mooy ñaar fukki junni weer wu jot seet nañ ko ba xam ni seen kër ku leen fa taxawu ñaar fukki junni weer wu jot ñu mën a lijjanti ko waaye moom mii ku ko taxawu mu am xam-xam te boobaa dina amal njariñ doomu aadama yépp ñu taxawu ko ci loolu jox ko bourse bu waree bu am bourse ñu utal ko ko mu jàngi bu wër bu bu ko amee ba noppi ñu taxawu ginnaawam bu ko defee nit ki mën naa def fanweer wala ñeent fukki at cim njàng bu noppee la am ci xam-xam ñëpp a koy jariñoo euh, ñii ñuy wax ñii boroomi xam-xam daan laxas di jàngi dañ daan bàyyi seen lépp ngir xam-xam jamono nag toll na fim mu toll foo xam ne euh, say soxlay bopp amul dara lu nit di defal boppam te lu dul xaalis a koy def bu fekkee ne nag loolu mënoo koo am yaakaar naa ni bu ñu bëggee ci yow am xam-xam bu bari Euh, bu yàggee boo moytuwul nga toq wala bokk ko yi yitte yi jamono ci boppamu toqi loola kon bu ñu taxawoon bu ñu taxawaloon suñu bopp ci ni war a taxawee waqf bi mën naa lijjanti loolu waqf bo loolu nag maa ngi ci woo daayira yi nga xam ni moom lañu am ci réew mi yoonu murit barab bee barab bee laaj loolu daayira ni ñuy doxe yaakaar naa ni am na ci yoo xam ne mën nañ koo seetaan daayira yëpp waruñoo bokk nañuy doxe am na ci yoo xam ne dañoo war a def seenu sas lu mel nii dajale cent millions yoo xam ne dañ koy def wax dina lijjanti ñaari mbir boo seetloo daayira yi ñëpp ci ñi koy doxal du ñu ay nit yoo xam ni euh, ñi ci gën a sawar léeg-léeg seen man-man demewul noonu dañuy ñooy ñi ci ëpp jot euh, ñi cay def ak ña koy doxal du ñu bokk ña koy doxal léeg-léeg soxla nañ ku leen taxaw su daayira bi dajale woon cent millions yoo xam ni loolu nag euh, terewut daayira di mën a jox àddiya ndax loolu léeg-léeg boo ko waxee moytu sëriñ si am na ci ñoo xam ne kii waaye du tere ñuy jox addiya mën nañu jox addiya waaye ku am juróomi juróomi daayira mën ngaa sas benn ba ñu defal la lu mel noonu ut dajale benn som boo xam ne lañ cay def mooy koñ bi ñu nekk gone yi fa nekk te néew doole te bëgg am xam-xam bëgg jàng wala ñu taxawal ci daara wala ñu taxawal ci yu mel noonu yu bëree bëri yoo xam ne daayira yi mën nañ koo def te jaarale ko ci buntu wax waqf bi loolu nag maa ngi ci maa ngi ci euh, profité di wax Euh, donte ñu ngi wax sax ci ni loi bi ak yu mel noonu waaye loi moom ci wax fa sax am na sax ci réew mi euh, ngir koo xam ne bëgg nga koo def dina sax am euh, cadre légal boo xam ne dina la mën a dimbali ci loolu nga ci loolu nga bëgg a def nga xam ne doo ko def du nekk mën nees naa def wax fa tey ci réew mi te du nekk lu informel lu formel la doon ndax loi may na mënees naa def it wax fu gis nga li ñuy wax mag li ñuy wax jirim li ñuy wax ndaw li ñuy wax jigéen yoo xam ni dafa nekkoon ak boroom këram ba mu yàgg borom këram jiitu ko te bàyyi ko njaboot yooyu yëpp day ay dañuy ay couche vulnérable yoo xam ne dañu aja taxawu lislaam taxaw na leen te wax fu bii mën na leen taxawal mën na leen taxaw kon yooyu di ay mbir yoo xam ni yooyu yëpp mënees sa euh, tey euh, li ñuy wax euh, sëy ndaw ñi bu njëkk ba am na nu mag ñi daan def ngir boole ci seet ñaar ñoo xam ni mat nañoo toll ci sëy ñu boole leen jamono bi ñu toll nag euh, ngir sëy mm, yaakaar naa bari na kër yoo xam ne boo fa duggee am na ab ab lim buñ lay laaj ngir ñu mën laa may seen doom lim boobu nag léeg-léeg xam mën naa takk am na ci ñu bari ñoo xam ne loolu moo leen tere am soxna yi nga gis ko am fanweeri at ak nangam te mënta am soxna ndax lim bañ koy dajale loo mënu koo dajale loolu nag waqf bi mënoon na lijjanti loolu am waroon naa am waqf boo xam ne dañ koy def mu nekk ci barab koñ bi bu ñu demee ba gis ni diw sàngam mii kat war naa toll ci am soxna te mënu ko loxoom jotewul ginnaawam ñu jël ci xaalis boobu utal ko soxna te xaalis boobu de liggéey di tourné ay cité ñu ngi tabax ay cité Daaru Musti waroon naa mën a ay cité yoo xam ni ci wax xaalis bu waqf lañ koy taxawel cent euh, cinq cent millions ñu wut te ni ñu ko waxee téeméeri kër yoo xam ne dañ koy tabax ci barab téeméeri kër yooyu jàngalekat yi fi nekk médecins yi ñu fi affecté gendarme yi ñu fi affecté nangama nang ñoo ñu fi affecte yëpp nga xam ne mënuñoo ut kër Daaru Musi dañuy luyee ci kër yi ñu luyee leen ko xaalis ba fay génne ñu ne xaalis bii kat nangam lañ koy def nga xam ne xa wax fa lay doon ñu ne loola kat dañ koy jël xale boo xam ne da nga war a jàng ñu jox la ci ñu joxal la ci euh, bourse xale boo xam ne da ngaa toll ci war a eh, am soxna te mënagoo caa egg ñu def nga xam ne aspect social boobu moom it nga waqf daf koo jël te mën koo jël en charge loolu yaakaar naa ne bu ñu ko jëfandikoo woon manees manees na cee régler problème yu bare baree bare dama ay misaal laa ci joxe rek ay hôpitaux bari na ci dëkk yoo xam da ngay dégg ñu woote ci rajo yi ñun kat amuñu hôpital amuñu clinique amuñu poste de santé amuñu nangam ak nangam ñun de li ñuy sëriñ bi jàngaloon dëgg la état de dëgg la waaye li taxaw ci yoonu murit bi fi sëriñ bi di nekk ak bi mu fiy doog a jóge ñam fi bàyyi woon te yar leen li ñu taxawal lépp état taxawalu leen ko ñoo ko taxawal seen bopp maam Thierno Birahim li ñu wax ni sanc na ko ci ay dëkk amu ci benn boo xam ne dafa taxawoon ci état ni ko état lii laa bëgg ci yow daa demoon ba gis ni rek nangam mënta ñàkk mu mu def kon euh, maanaam ni ñuy taxawee di di wut ci état nang yu bari na yu ñuy wut ci état te nit te nit ñi mën nañ ko defal seen bopp ndax am-am yi ak man-man yi jumaay Tuubaa bañ koy taxawal yaakaar naa boobu ay ay milliards ko waroon taxawal te aw euh, ci jullit ñi rek ñoo ko def xaalitu murid xaalisu murid rek ñoo ko def kon euh, loolu mënees na cee wax lu baree bari xëy na waxtu wi dab nañu ñu tënk la ci loolu wax ni li ñuy wax it al bunukul Euh, muy tomb bi nga xam ne ci la ñuy mujjee ndax euh, ki démb dañu doon waxtaan ak ay nit mu am benn professeur boo xam ne dafa jógee sorbon ñuy waxtaan mu may laaj ci murit ma ne ko loo ci xam waaye lan ma ci wax mooy man de xam dégg naa ñu ni yéen économie Sénégal yéen a ko yor loolu nag bu dee am na tuuti dëgg gu ca ne kon xaalis bi nekk ci banque yi sunu xaalis xaalis boobu nag banque yi moom am na problème bu ci ne banque yi ni muy dox méngoowut ak lislaam am na beneen solution bu mën a am solution boobu kon yaakaar naa ne ñun it war na ñun ñoo ca war a jiitu former ña ko war a doxal muy banque islamique yi ñoo war a former nit ñi ci war a ne waaye banque première banque islamique yi war a am Sénégal ñun ñi ñoo ko war a taxawal ndax sunu xaalis ñoo nekk ci banque yi aqulu qawli hada wa astaghfirullah innahu huwa alghafuru rahim